وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu wa ta'ala mu dikkaat ak ñun ci bunt bi ñu nekk muy wala garab gi wala chapitre ci tool bi ci kitaabu salaam muy chapitre cent trente-sept téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar baabu rajuli ala zawjatihi wal mar'a min maharimihi banim jeexe ci suñu jotaay bii ñu génn lañ ko tàmbali woon gisoon xadis bu njëkk bi mu doon xadis huit cent eh, soixante-trois juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett mu ne woon an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu annahu qaal kaanat fiina imra'atun fi riwaaya kaanat lana ajuuzun ta'xudu min usuuli silq kon loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis biñ la waxoon way waxoon nañ la euh, devoir à faire à la maison bi nga xam ne yàgg na <laughs> ah. waaye muy Ummu Hani moo doon kan d'abord yow dee tur bi moom bon en tout cas <laughs> Imaamu Nawawi dégg nga léegi biñ koy ubbi di jàng wax na benn tour mais bon loolu wuute la dinañ ci ñëw. est-ce que faaxita mu ngi jële ci soxna suñ naan yaayu haani faaxitata ah faaxita la tuddoon loolu wax naa la wute la abi taalib di doomu abi taalib baayu sangu yu mag yi aqil saydna jaafar saydna ali ibn abi taalib ak ummu haani mi radiyallahu anil jamii ah kon moom sayyidatu ummu haani mu ne faaxita di doomi abi talib radiyallahu anha yal na yàlla gërëm ko annaha qaalat nee na ataytu nabiyya damaa dikkal yonent bi alayhi salatu wassalam yawmal fathi bis bi nga xam ne ci lañ ubbi makka mu yawmu fathi makka amoon ci ban at juróom-ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayab bi moom yonent bi alayhi salatu wassalam ci shahru ramadan al wa huwa ta xaalam maa ngi ko fekkoon yaftasilu moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi doon sangu wa fatimatu radiyallahu anha di fatima doomam binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama tasturuhu mu ngi ko doon suturaal fa sallamtu ma daal di nuyu ma koy nuyu mu ne après wa zakara fil hadith mooy mu continuer tudd hadith bi mooy hadith bi lim la bëgg a wax mooy ginoon na gudd kon li mu waxoon ci hadith say nag Miqdaad bi bi tuule ak hadith bi nga xamante ne euh, gis nañ ko keroog al hadith al musii salaati kon mu ngi noonu kon lii nii mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullah rahmatan waasi'a voilà mu loolu al muslim abul xusayni moom moo ko soloo abul xusayn muslim ibnul hajjaaj xadis bi bala ñu jàll mooy xadis bi inshaa Allah war nañu war na ñëwaat insha allahu taala hadith numéro huit cent soixante six yàggatul ci téere bi ñu nekk di kitaabu salaam dina ñëwaat ci chapitre cent quarante et un ñun ñu ngi chapitre cent trente sept chapitre cent quarante et un bi bayaanu baabu bayaani anna sunnata ida qiila lil musta'zin man ant an yaqula fulaan fa yusamma fa yusammi nafsahu bima yu'raf bihi min ismin aw kunyatin wa karahati qawlihi ana wa nahwiha loolu insha allahu taala boobu war hadis bi war na fi ñëwaat léegi léegi nag kon ginnaaw gi ñu war a xool est ce que njàngat mu njëkk waa hadis bi est ki nga xamante ne mooy al imaamu muslimu abul husayn kese moo ko solo dañ naan hadis yi je ne sais pas lu tax imaamul <laughs> nawawi ne rawaahu muslim kese ah hadis bi imaamul buxaari solo na ko ni ko imaamu muslim soloowe mooy nuyoo gi mu ci wax ne damaa ñëw fekk say yonent bay saa am keroog amu fathi makka. yonent bi alayhi salaatu salaam di di di di di di sangu sayyidatu Fatima di ko di ko di ko di ko di ko muur di ko muural di ko sutural ma ñëw daal di koy nuyu loolu noonu imaamul Buxaari solo na ko doon muttafaqun alayhi la hadis bi imaamul Buxaari solo na ko comme ni ko imaamu Muslim solo na ko noonu seen sëriñ jiitu woon na leen ci daal al imaamu Ahmad ibn Muhammad ñii al jamaa moo ko solo na ko noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja ak imaamu Maalik lu jiitu woon solo na ko non imaamu kii solo ko imaamu an-Nasawi buy an-Nasaa'i Ahmad. ibnu Shu'ayb imaamu Maalik soloo na ko ci kitaabu salaa salaatu duhaa foofu daal dina ko fay indi kon hadis bi hadis la boo xam ne bu siiw la imaam nag dana rawaahul Muslim waaye al imaamul Buxaari rahimahullah daal dina koy imaam al-Haafiz Ibn Hajar ñu génn xam nga mu ngi doon wax naan lii dëgëral waxu wax bi mu waxoon ne bon <laughs> imaamul Buxaari nag boo gisee mu tudde nii buntu bi. mooy mooy mooy mooy mooy jawaasu possibilité euh, jigéen ñi góor ñi di nuyu jigéen jigéen ñi di nuyu góor ñi mu ne loolu dañuy dàq li nga xam ne moom lañ solo jële ko ci euh, euh, Yahya ibn Abi Kathir te imaam Abdur Razzaq solo ko loolu après ci fin ba ba muy jeexal mu naan bokk na liy dëgëral lii hadith bi nga xam ne Muslim moo ko solo jële ko ci Ummu Hani ba ma naan la quelle belle transition ah radiyallahu ta'ala anha ne fekk na ne bi sallallahu alayhi wa sallam amal fath fath Makka muy sangu mu daal di koy nuyu te moom jigéen la nuyu góor yonent saa salaam fay ko neew ko lu tax yow waroo moo nuyu Muhaani yow tamit <laughs> ah te ko lool moom dane woon nit rawaahu Muslim ne manoon na ne rawaahu Serigne biiris Imaamul Buxaari yi nii hadis bi tamit solo na ko waaw <laughs> Shaykhaani kon mu ngi noonu ñoon ñoo ko solo lool moo jëm ci taxriij bi beneen bi nga xamante ne nii moo jëm ci njànga wi ginnaaw kon nag Imaamul yi dane rawahu muslim mais imamul Bukhari soloo na ko léegi nañ xool imamul Bukhari après xool taalibem imam muslim imamul Bukhari Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari andi na ko ci bërëb yu bare bare bare bare bare ah bërëb yu bare bare bare rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko andi bokk na ci bërëb yooyu kitaabu baabu salaati fi lu wahid multahifan be mooy téere bi wax ci téere bi julli buntu eh, julli ci benn yére boo xam ne nit moom lay gàccoo daal di koy eh, jël benn côté yi mu ko ci beneen côté mu ne haddathana ismail ibn abi uways mu ne haddathana nettali nañu ismail ibn abi uways mu ne ki nettali mooy surtout eh, jarbaat imam malik muy ma ismail ibn abi uways muy ismail ibn abdillah ibn Ah, ah, ah, Abdillah ibn eh, ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi eh, rahimahullahu tabaraka wa taala qaala mu ne hadathani Malik ibn Anas mu jële ci nijaayam di imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra ah ndax seeru imaam Malik moo jur Ismaïl ah Malik ibn Anas ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daari hijrati rahimahullahu ta'ala an Abi Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah mu jël ci Abu Nadr di Saalim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi Abu Nadr la siiwoon al-Madani mawla Umar ibn Ubaydillah ibn Ma'mar at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala anna Aba Murrata mawla Umm Hani kaana Aba Murra di Yazid Abu Murra moo la siiwee woon al-Hijazi al-Madani al dañ koy wax Mawla Aqil ibn Abi Talib waaye di ko wax Mawla umm waaye dëgg-dëgg Imaam al-Hafiz Hajar nee na kii Mawla Abu Umm Hani la woon sauf que comme que Aqil frère la frère wu yaay Umm Hani la <laughs> ah waaw te daa moom tax ñu koy wax loolu mais à vrai Abu Murra mi ki nga xam ne moo doon Mawla tam. moo doon Ummu Haani binti moo doon mawla bokk ci Haani nga xam ne moom lañu mu ne kon mawla Ummu Haani binti Abi Taalib axbarahu ah, moo nettali kan Abu Nadr ah, ah, kene Abu Murra Abu Abu Murra moo nettali Abu Nadr moom mu ne Abu Murra moo xabaare Abu Nadr ne sami'a annahu sami'a Ummu Haani binti Abi Taalib dégg na Ummu Haani bint abi talib di umm haani bint abi talib al-qurashiyya al-hashimiyya léegi nag turam wax li siiw mooy faaxita voilà waaye am na ñu ne noo du faaxita ah. hind la am ñu ne noo faatima la tuddoon ñii ne atikata la tuddoon kon am nga faaxita am nga hind am nga faatimatu am nga atikatu loolu lépp ko ñëw ne la bon nga ne ko ummu haani nu mu mu ne faatimatu <laughs> bu ko ne sawaay yow waxoo fi dara ah déet wute la ah, am na ci boroom xam-xam yi ñu ne noonu la tudd wala nga laaj keneen mu ne la man hind la tudd bu ko ne waxoo fi tuus déet wax na dara parce que <laughs> même keneen mu ne la faaxita waa kook daa wax li gën a siiw ñox keneen mu ne atikatu waaw nekkoon sœur ci ñoom aqil ñoom Seydina Jaafar ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' seen yaayam moom mook abu moom ah, Ali ñoo bokkoon ndey ak baay seen yaay moo doon bint Asad nga xam ne radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon Ummu Hani bi moom nag dàkkantalam la gënoon a siiwee binti Abi Talib taqul mu ne dégg ko Ummu Hani euh, euh, moom Abu Murra mawla Ummi Hani mu ne zahabtu ila ila rasulillahi amal fath fa wajadtuhu yaghtasil mu ne damaa dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam Makka la woon jamono ji nga xam ne ci lañ ubbi Makka ma fekk ko muy sangu wa Fatimatu ibnatuhu tasturu radiyallahu anha maa ngi fekk Fatima doomam mu koy suturaal qaalat nee na fa sallamtu alayhi mu ngi nii gis nga imaamul Buxaari fa sallamtu alayhi ma daal di koy nuyu waaw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne man haadihi kooku nuyoo kan la fa qultu ma ne ana ummu haani bintu abi Taalib ma ne ko man la ummu haani di doomi abi talib fa qaala marhaban yonent saa sallam ne ma bienvenue fay ma ba pare ne ma tatagalal bienvenue yaatul fi nga ne bi ummu haani waay waay yaatal nañ la yow ummu haani falamma faraga min ghuslihi bi nga xam ne nag ci la pare sangu qaama fa salla thamaniya rak'atin multahifan fi thawbin wahid mu julli juróom ñaari juróom ñetti rakka ah, lool ah, duha la woon ma nekk loo xam dafa gàccoo woon li mu soloon jël benn yére jël lii wenn côté bi féetale ko jaarale ko beneen côté bi jël beneen côté bi weesale côté yi waaw loolu mooy multahifan fii sawbin ci benn yére waahidin boo xam ne benn la fala man sarafa bi mu jullee ba pare qultu ma ne ko ya rasulallahi yow dawal yàlla la saa sam zaaba ibnu ummi annahu qaatilu rajulin qad ajartu fulaan ibn hubayra mu ne sama umu haani ne ko radiyallahu anha yow dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam sama sama doomu sama doomu nday ji ah Seydina Ali lay wax nga ne waa lu tax waxul doomu baay ñoom ñoo bokk nday ak baay waaw <laughs> ngir wane lool rek mu ne ko sama doomu nday bi kat nee na nee na day rey góor goo xam ne waajoo xam ne man maa ko yiir man sëram maa ko yiir moom mu ñëw ne da koy rey <laughs> ah yonent saa salaam fa qaala rasulullahi muy fulaan diw ibnu Hubayra léegi nag bon lii taxuñoo jóg moom dañoo wute kan la parce que Hubayra nii eh, eh, yaa eh, Ummu Haani so borom këram Hubayra lu tuddoon benn doom nag lañ leen xamaloon muy jaada kooku moom man la nekk kooku parce que kooku ganeloon jaada bi nag góoral de ibn Hubayra moom am na nag yeneen riwaay yu ne ñaari góor lañu woon waaw bokkoon ci waa Banu Maxzum ñenn ñi ne bon kële la quoi ñe kenn ki am ñu ne loo kii la mooy euh, euh, kii la nu mu tudd euh, frère Abu Jahlin bi al Hisham <laughs> am na am na nañu ne kenn ki moom la woon al-Harith ibn Hisham euh, moom la woon yenn ñu wax yeneen i wax mais la euh, euh, ñii ne al-Harith ibn Hisham ak Abdallah ibn Abi Rabi'a la woon am wax loolu am ñu ne non non la ibn Abi Umayya muy sœuru Sayd frère Seyna Sayyidatu Ummu Ummu Salama waaye moom bon mooy ña ña daggoon saxiifa ba bokkoon na ci ñooñu am ñu ne moom la woon quoi. mu ne loolay wuute la yoo xam ne ñun taxuñoo jóg quoi voilà léegi kon mu ne euh, léegi nag euh, yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag fa qaala mu ne fa qaala rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax fa boobu ne xat dëgg-dëgg ajar naa daal dinañu yiir man ka nga xam ne ajar ci yiir nga ko yaa umma haani yow umma haani mooy kenn du ko def dara ali du ko def dara waaw te nuyë laaj kii bi nga xam ne moom laa wax mooy kooku ñooñu noonu bu mu leen laal bu mu leen def dara waaw qalat ummu hani wa zaka duha yaay ummu hani radiyallahu mu ne loolu nag julli yoo yonent bay saasaam waxtu wa ko demoon fekkoon ko mooy yoor la woon gis nga lii la ci imaamul nii la imaamul Buxaari solowee gis nga kon kon imaamul Buxaari ndax ndax solowul côté bi fa sallamtu alayhi waaw dama dikkal yonent bay saasaam muy sangu ma daal di koy nuyu waaw fa waccutu taxtasil wa Faatimatu radiyallahu anha ibnatu tasru qalat fa sallamtu alayhi ma daal di koy nuyu kon nag noonu la ko al imamu abul eh, al bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala daal di solo kanta al imamu muslimu hmm, abul husayn eh, moom andi na ko tamit ci eh, ay bërëb hmm. boo jëlee kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi salaati duhaa mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa mu ne nettali nañu Yahyaa ibnu Yahyaa di Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hammaad at-Tamiimiyu al-Hanzaliyu mawlaahum Abuu Zakariyaa Rayhaanatu Naysaabuur rahimahullaahu ta'aalaa qaala mu ne qara'tu jàng naa alaa Maalik ci sama sëriñ de Maalik mi ngi gisoon sànq ci riwaa Ismaa'iil Ah rahimahullahu taala bu imam Muhammad ibn Ismaïl mu jëlee woon ci sëriñam di ibn Abi Uways mu jëlee ko ci moom ci eh, nijaayam Malik kii nag Yahya ibn Yahya an-Naysaburi nga xam ne daa bokkoon ci ñi nga xam ne bu imaamu Malik toogoon di jàngale hadis moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy liir waxoon du téye téere bi di liir day toog di déglu mbooloo mi fees tel kenn ci taalibe di liir moom mii nag bokkoon na ci ñuy liir muy Yahya ibn Yahya rayhanatu Naysabur wute nag nag beneen Yahya ibn Yahya am na beneen taalibe Imam Malik Yahya ibn Yahya bi nga xam ne Muwatta bi ñu am léegi bi gën a siiw bosam moom moo gën a siiw léegi mu Yahya ibn Yahya al-Andalusi kooku al-Laythi kooku bokkul ak kii waaw moom kii yu ko gën a dëgër fuuf voilà Yahya ibn Yahya mii moom ponkalum ponkalaaw <laughs> waaw <laughs> waaw rayhanatu Naysabur rahmatullahi ali qaala mu ne te Yahya ibn Yahya sëriñ la tamit al imaamu al Bukhari rahimahullahu taala waaye imaamu Muslim nii moo ëppoon lu mu doon jëlee ci moom Yahya ibn Yahya di Rayhaanatu li nga xam ne mooy Nisabur mu ne kon qaratu jàng na ala Maalik ci sama sëriñ di Maalik ibn Abi muy Maalik ibn Anas mi nga xam ne moom lañ gisoon sànq imaamu daaril hijrati an Abi Nadr gis nañ ko sànq abu nadr ci càll bi anna aba murra gis nañ ko sànq mawla mihani in bint abi talib radiyallahu anil jami' abara wa annahu sami'a umma hani in bint abi talib gis nga même càll bi il suffit nga dindi yahya ibn yahya teg fa isma'il bal ibn abi uways Euh, mooy càllale imaamul Buxaari bi mu ngi ci imaamu Maalik la jaar te wax nañ la moom indi na ko mu ne zahabtu Ummu Haani radiyallahu anha mu ne zahabtu ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam amal fathi fa wajadtuhu yaghtasilu wa Faatimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawb waaw mu koy bii bi thawb bi ko ci indi mu koy protéger ci bëtu nit ñi ñu gis ko ci ab yére qaalat fa sallamtu ma daal di koy nuyu fa qaala man haadi mu ne ma kii kan la qultu ummu haani'in bintu abi talib qaala marhaban bi ummi haani falamma faragha min ghusli min ghusli qaama fa salla thamaniya rak'atin multahisan fi thawbin wahid falamma insarafa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam za'ama ibnu ammi ali ibnu abi talib voilà fii dafa leeral sama doomu nday bi kat di Ali ibn Abi Talib kat annahu dafa ne moom day rey rajulan góor goo xam ne man maa koy rajartu fulaan ibn Hubayra fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad ajarna man ajarti ya umma hani qaalat umma hani wa dhalika duha voilà léegi hadis baa ngi nii hmm? kon dañ ciy gis ne voilà ginnaaw bi gisee kon taxriij bi kon gis nga ne kon xadis muttafaqun alayhi la te nii gis nga baat yi moo ko <laughs> imaamul Buxaari luy différence bi bi saw bin kese <laughs> waaye fa sallamtu ñëw na amaana imaamul eh, an bi muy eh, eh, tëral xadis bi nii di ko teg xelam demul woon ci xadis que ne imaamul Buxaari daal dina koy solo na sinon yu mel noonu da doon def rek muttafaqun alayhi moom al imaamu ki nga xamante ne mooy al imaamu ki nga xamante ne mooy al Nawawi léegi ginnaaw loon ana lëkkaale bi mu am ak bunt bii nga xam ne mooy wax ci bunt bi wax salaamu rajuli góor gi nuyu bu mën a nuyu soxnaam gum mën a nuyu jigéen goo xam ne ci maxaarimam kom rakkam wala yu mel noon bu jigéen waaye koo xamante ne du ko armaalam ajnabi la étranger la waa ajnabiyaat wala ñu bari boo xam ne nag laa yaxaafu fitna boo xam ne ragalul ci ñoom fitna bi na wa salaamuhunna ñoom ñu mucc bi hada shart ci mooy lii mooy mucc ci fitna léegi ana lëkkaale bi ñu ne la lëkkaale bi mooy lii imaam tudde bunt bi que ne possibilité euh, góor nuyu jigéen gis nañ ko ci xadiis bi ñu génn mooy xadiisu euh, Seydina Sahl ibn Abi Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma Abul Abbasi dañ doon nuyu euh, ndaw soose màgget boobee doon leen defaral palaa yi muñ jullee àjjuma ba pare alhamdulillah ñu ko doon nuyu ci jotaay bii ñu génn fii nag day wane li nga xamante ni mooy yeneen tubaab yi saa jigéen boo xam ne mooy du du mahram parce que Ummu Haani du mahram ci yeneen tubaab yi salaam ah yeneen tubaab yi saa salaam par exemple manoon na ko denc soxna parce que euh, mooy papaay Ummu Haani di Abu Taalib ak papaay yeneen tubaab yi saa salaam wala papaay yonent tubaab yi saa salaam di Abdallah ak papaay Ummu Haani di Abdal di Abu Taalib ñoom ñoo bokk ndey léegi mooy comme Moodu Isa Moodu Isa ñoom ñoo bokk ndey ak baay léegi Moodu am am am Moodu Moodu am li nga xamante ne mooy doom ju góor Isa am doom ju jigéen Isa am doom ju jigéen loolu ñaar ñooñu man bu ñuy maxramaat man nañu de man nañu man nañu man nañu dencante ñaar ñooñu mën nañu dencante loolu loolu mën nañu dencante mooy ñooñu duñu koj armala ah. ndax ku ci nekk mën naa denc ñooñ mën nañoo former famille voilà mooy Ummu Hani mi radiyallahu ta'ala anha euh, mooy euh, moom du ko armaalu yonent bay saa saa moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih imaam Muslim ibn al al Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne bi muy saraa xadiis bi mu ne sallamtu bi li wax jim sallamtu ma ñëw fekk yonent bay saa ma nuyu ko hein léegi mu ne loolu fiihi salaamul mar'ati allati laysat bi mahramin ala ar-rajul bi hadrati maharimi mu ne dañ ciy jànge ah nuyub ndaw si bu muy nuyu nga xam ne jigéen gi nga xam ne du mahram ci nit ki muy nuyu góor goo xamante ni kenn ci maxaarimu ndaw si fekke na ko si ci si naa maxa mahramu ki muy nuyu mooy lan mooy euh, sayyidatu Ummu Hani du mahram ci yonent way saa saam mu ngi koy nuyu fekk kan sayyidatu Fatima mi nga xam ne mahramam la ndax doomam la moom mu fekk ko loolu lay wax <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> loolu la al imam hmm? loolu la al imamu an-Nawfafi rahimahullahu tabaraka wa taala di wax nii léegi kon ginnaaw buñ gisee lii ah mooy dañuy jànge lu taalim suñu bunt bi mooy dañ ciy jànge li nga xam ne mooy possibilité hein jigéen di nuyu góor in aminatil fitna ndax bu dee daa muuru fitna am ndax bu dul woon loo xam ne manu la nekk yeneen saa doon na ko ne yow umaani en plus waroo ma woon a nuyu <laughs> te waxu ko waaw <laughs> ah, kay loolu tamit lu ama am solo la mooy dafa ñëw daal di koy nuyu ah yonent bay saa saa fay ko non seulement mu fay ko waaye tegal ko ci marhaban Eh, bi ummi haani bienvenue ci ki nga xamante ne mooy ummu haani kon loolu di dëgëral li imaamu yu wax ne possibilité jigéen wala góor di nuyu ki nga xam ne mooy jigéen boo xam ne du ma koj armalam bu dee ne fitna daal dina ci mucc waaye naka noonu mooy vice versa la voilà mooy beneen côté bi noonu la fii sayyidatu ummu haani moo ñëw daal di nuyu rasuul yi rabbil alamin eh, eh, te euh, euh, euh, terewu ko kon loolu lii lañ ciy xamee kon jigéen mën na nuyu góor bu dee in aminatil fitna voilà bu dee ne wóolu na fitna daal di fay am voilà kon nag eh, mu ngi noonee loolu lu ama am solo la ah. léegi nag kon loolu moo tax al imaam andi ko fii ngir dëgëral li nga xamante ne nii. Euh, mooy euh, nit ki euh, góor mën na nuyu jigéen bu dee fitna amul waaye contraire bi tamit loolu lu mën a nekk la léegi nag ginnaaw kon lii moo tax imaam indi fi xadiis moo tax mu mu ñëw yemale ko fii ne qaala ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawmal fathi wa huwa yaghtasilu wa Faatimatu tasturuhu fa sallamtu voilà moo tax wa zakaratil xadiis ndax fa sallamtu boobee moo ko ci moo ko ci ñoroon waaw fa sallamtu alayhi waaw ma daal di nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy li nga xam ne mooy shahid bi moo taxoon al imaam daal di fi indi hadith bi am na nag yeneen i ñàngat yoo xam ne wax nañ la hadith bi fi muy ñëwaat foofu imaam buntu boobu ñu la tuddal léegi eh, loolu nga xam ne day ñëwaat foofee eh, foofu lay gën a leere yeneen i njàngat yoo xam ne am na fi ak yu bari amul pàcc mënoon nañ fi taxaw mais boobaa fay fay dina ma waxati dara li nga waxal la waaye yow boo duggee ci yii moom saa yi doo génn quoi <laughs> amul fas fi moom may ñu ko rek <laughs> après man naa <laughs> naa déglu résumé amul fat yi muy fat fa Makka nan la fa demee woon ba yii nii xew quoi ba am ñoo xam ne Ummu Haani da leen di yiir lu xewoon ba mu leen di yiir xam nga loolu lépp ay masala loo xam ne hadis bi ak tamit amul fat yi waaw que boo doon saraa dëgg-dëgg saraa bu ñu yaatal mooy dañuy taxaw ci amul fat yi ah voilà nan la deme woon lu ko waraloon ban at la wax nañ la ko lu ko waraloon nan la fa demee loolu lépp daal di dugg ci yaatal ah c'est ça ah loolu <laughs> moo tax <laughs> fay taayee boo moytu nag ma ne woon ah, xadiisi guddi yi ñu jóge woon surtout côté gént yéeg façon yooyu ni mu yaatoo woon <laughs> ah ah nag ma ne waa yow sa lii est doo bàyyi di waxati bref commentaire hein ah, waaye gis nga bii xam nga lii bref commentaire la parce que amul fat fi bii nii moom yàlla xam na ne buñ ci defoon moom waaw <laughs> ah, dinañu jëlal ay ay ay ay ay ay jotaay ci amul fath kese waaw waaw moo tax moo tax loolee ataytu nabiyya yawmal fath moom loolu kese loolu kese sawaay ay jotaayi jotaay la yawmal fath léegi wa huwa yooyu it di ci jànge ne possibilité nit ki di buy sangu daa war a suturluwu daa war a nekk koo xam ne day suturluwu mu bañ a nekk koo xam ne waaye day sangu ñëpp di ko gis mu nekk foo xamante ne loolu manque de kersa la la tudd waaw du ak mbóoru du ak dara manque kersa la tudd di sangu ñëpp di la séen waaw loolu lu yées la <laughs> waaw lu yées a yées a yées la awra yi dañ leen a war di suturloo sutural waaye jàpp ne voilà pour wane ta virilité quelle bonne quelle mauvaise virilité ci <laughs> yéene yées loolu mooy virilité loolu kay yées la tudd rek waaw yées fawqamaa yées kese la waaye di virilité dara waaw loo nekk ci yooyu moom loolu taxawoon nañ ci tuuti al imaamu kii eh, nu mu tudd al imaamu al imaamu al nawawi rahimahullah taxaw na ci bu baax ci bi muy sharah hadis bi ci al minhaj di wax côté yooyu nga xam ne côté awra yi nga xamante ne amuñu droit di ci di ko woyofal quoi waaw di ko woyofal waaw di ko woyofal loolu eh, eh, eh, jaaduwul waaw <laughs> loolu jaaduwul waaye loolu taxu ñëw jóg mooy sutura dafa am nit ki buy sangu na fexe sutura te dañ ciy xam ne possibilité nit ki ci koy suturaal mu nekk koo xamante ne mahramam la waaw mais du ko suturaal moom di ko xool da koy wan ginnaaw yor benn sir boo xam ne moo tax mu ne bi saw bi téye ko nii comme ça nit ñi duñu ko gis léegi moom mu wan ko gannaaw muy sangu loolu mën naa nekk léegi nag borom bi may nañu ay douchette yoo xamante ne ay koo xamante ne yu baax la léegi wuñ fa génnee nag di wane suñuy awra yi loolu ñun suñuy suñu caaxaanu bopp la ak li nga xamante ni mooy ak ñàkk bopp ak tëppërli ko waaye loolu dara li nga xam ne mooy diine yàlla tere muru a yooyu muru a nekk ko yàlla tere muy mbiru diine kon nag loolu bo hadis bi am na yeneen ija euh, lim ne ajarta ajartam ajar naa man ajarti possibilité jigéen bi yiir ki nga xam ne mooy nit la koo xam ne euh, moom mooy jigéen man la yiir ndax sinon yonent bay saa saa même bu dee wute la ñenn ñi ne noonoo loolu wane wu ko fenn ñooy waaye li gën a dëgër mooy wane na ko kay baña a wane yox yonent saa saa dana xat ajar naa man ajar ti yiir nañu jag nañu malaamum kiiraay protection ki nga xam ne yow yiir nga ko euh, yow ummu haani mooy masala muhaarib ak ñi nga xam ne yéeféer boo xamante ne benn julit moo ko ci protection am la nekk bu boobaa kenn waru ko rey te su rawatina bu dee euh, su waa loolu état bi da koy def wala citoyen yi waaye dañuy am possibilité loolu waaye citoyen yi il faut état bi daal di ciy dàngu moo tax yonent way saasaar ne xat ajar naa man ajar ci te tamit doxal mbiram voilà que ne waa citoyen yi ñoo xam ne ñoom itam ci lañ buñ amee ñoo xam ne ñoom lañu ñu yiir ci yéefér loolu ñu daal leen euh, dëggal loolee ba mu des koo xam ne nag ku ñaawi jikkalu woon ko koo xam ne danoon rayaati def lu garaaw te loolu bon yooyu daa may teqantal yoo xam ne fii du bërëbam quoi wallahu ta'ala a'lam waaye it bokk na euh, euh, <laughs> daa bokk tamit ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy li nga xamante ne nii mooy possibilité Hmm? possibilité eh, julli duha rakkaay duha léegi wi eh, fii huit la wax loolu nag borom xam-xam yi tamit dañ cee wute bon loolu taxuñu cee jóg eh, bon taxawoon nañ ci ci yaatal ci masalik bi loole taxawoon nañ ci quoi waaw ci masalik bi ne ci salaatu duha waaw waaw waaw <laughs> waaw aqallu salaatu duha li ci gën li ci gën Euh, bari ñaata lay doon waaw wa qawnuha akthar min samani karihahu ba'du zawil azhani walla <laughs> Bamba waxoon le fait que ngay julli duha mu ëpp huit moom lool daal dina koy sit lenn ci boroom xam-xam yu rëy xel yeg ak mbir li xulfihi awamiral ndax wuute gu mu wuuteeg li yonent bi alayhi salaatu wa salaam sunnata sunnata rasulillah loolu que non la defoon mais loolu waaw yuute yooyu taxawoon nañ ci est ce que loolu sax mën naa mën nañ ko ëppal wala déet ak li ci gën a néew mooy sa rak'atay duha loolu fii bon am ñoo xam nañ la rak'atay al-fath la woon ndax ubbi gi moo tax mu def ko huit loolu yooyu wuute la yoo xam ne loolu yëpp ci hadis bi pour wala ne ñun ñu ngi ci bref ba léegi commentaire lañ nekk <laughs> bref bref bref bref <laughs> waaw dañ ciy xame tamit nit kuy sangu sangukaay bi nit ki mën nañ la nuyu nga fay contrairement fi ñuy xaytaa bu dee toilette yi nag déedéet toilette yi dañuy tere ku fa wax waaw day ñuy tere ku fa wax alors que bu dee ne fi nga xamante ne mooy sangukaay nit ki di sangu loolu aayul euh, nga nuyu ko mu daal di lay fay yeneen saa sax maanaam sangu yaa Ummu Haani radiyallahu anha bi mu ko nuyoowee bu dee ne jaaduwul doon na ko wax ne ko. doon na ko wax ne ko eh, eh, eh, kii waroo ma woon a nuyu nag dama doon sangu wala mu bañ koo faale ba pare ne ko bu ma neexatee ci lii bul kenn waruwul a nuyu kuy sangu te pourtant loolu lu am am solo la dañ ko ciy jànge voilà mooy loolu am na solo am na solo Allah léegi nag kon nag ci kaw voilà ci kaw noonu kon nañ yem noonu ci hadis bi ba bataay bii ñëw insha allahu taala ñu daal di koy gis lañ xame tamit mooy jullit bi jigéen am na possibilité bu amee lu muy laaj ci diineem wala lu ko jaaxal mu ñëw ci borom xam-xam bi Sayyidatu Ummu Haani bi ko lii dalee Sayyidina Ali sœur rak frère bi ne day rey kii dafa ñëw ci yeneen way saasaam ndax am na masala boo xam ne bu ko gaaral la lu ko jaaxal lu mu war a xam mu ñëw ci borom xam-xam bi in aminatil fitna yi ci génn gi waaw bu dee wóoru na fitna du am léegi nag yonen nañu lu bari téléphone yaa ngi fii mën nga bind SMS sëriñ bi wala boroom xam-xam bi wala yóbbante euh, euh, euh, ka nga xam ne dina ko gis wala nga yóbbante kenn mu laajal la ko ni Seydina Ali ibn Abi defoon ca ñoom ñoo ak ñoom Miqdaad ci wàllu mag yu bari yi mu doon gis ne ngir mu waxal ko yonent bi saa salaam mu laajal ko ko fekk mu ngi dégg mu xam lan lañ ci te pourtant moom lan la ci lan moo ci àtte bi yooyu yëpp daa mën a nekk wala lettre anonyme nga laaj loolu lépp mën naa nekk waaye nga ñëwal sa bopp sax. daal di laaj boroom xam-xam bi loolu lu mën a nekk la moo tax as-sayyidatu ummu haani'in radiyallahu anha daal di def loolee ñëw daal di wax li muy wax waaye wax nañ la beneen côté bi bi mu ne bi ma ñëwee yeneen saa salaam ne man haadihi kooku nuyu kan la ma ne ko man la ummu haani binti abi taalib man la ummu haani di doomi abi taalib mu ne ko marhaban bi ummi haani bienvenue ummu haani waaw loolu dinañ ci gis ci bunt biñ la wax sànk ne xadiis bi na fi ñëwaat <laughs> waaw aussi booy buñ la laajee koo xam ne xamul sa baat wala yow sa téléphone nga woote yow yow waa ji yorul sa numéro yaa ko gën a xam wala nga woote numéro privé allo waaw salaamaaleykum waaw ñu ne la kooku nga naan man kenn du wax man <laughs> non man moom mooy li nga xam ne wax ju yàqul <laughs> fan man man mooy lan boobaa ne ñëw ay nettali yu xoromu yoo xamante ne nii Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minin waa ji daa ñëw di ko ñëw ci buntu këram di ko nuyu buntu néegam ne asalaamaaleykum mu daal di koy fay ne ko kokkan la mu naan ko ana mu ne ko man nag sama xarit yépp mooy ana mooy man mu ne ko kokkan la mu naan ko man mu ne ko man nag sama xarit yépp amul kenn ku ci tudd man <laughs> ñi xam yépp amul kenn ku ci tudd man <laughs> waaw loolu moom tontu bu naay sa ngoog bi imam Shu'ba ne ko man man moom seet naa sama répertoire xam ci yépp mais ku ma gis ku ku tudd ana kese loolu ma su koo gis <laughs> voilà bu boobaa am na yeneen yu xorom yoo xamante ne nii am na buñ ko fàttewul ci côté boobu ngeen wan ne loolu kenn du ko def ak hadith Seydina Jaabir bi bi li <laughs> ko dal moo yoneen saa salam bam naan ko kii kal la mu naan ana yoneen saa salam génn naan ko ana <laughs> waaw mais li wax yow la kan nga naan ana <laughs> ah, comme si rafetluwul ana bi mu wax loolu yëpp eh, moo tax gis nga fi Ummu Hani moo tax imaam di ko indi ci buntu boobu biñ ko yoneen saa salam ne kii kan la da ko man la Ummu Hani binti Abi Talib voilà présenté sa bopp nga jóg naan taxaw yow mbooloo bi ñu bari xamuñ la nga naan je suis euh, euh, waaw je suis la <laughs> ah, te bu boobaa nañ gis ne tamit bon dinañ ci gën a dugg ci côté yooyu eh, eh, eh, man la Moodu moom te Moodu yu bari sawaay yow itam waxagoo fi dara waaw <laughs> Moodu yi ne xas ci réew mi nga ñëw rek man la Moodu voilà boo nee man la Moodu Anta waaw ah, kay ñu xam ne ah Moodu Anta ngoog du Moodu du Moodu <laughs> Ndëri <laughs> waaw wala muudu astu <laughs> loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu am am solo la kon ci kaw nii ñu yem ni bii di ñëw nag jël xadis bi ñu la waxoon huit cent soixante-cinq xadis sayyidatu Asma bi ñu gisoon binti Yazid bi ibni Sakani foofu nag ci foofu lañ koy guddale masala yi jëm ci fii nii foofu sax lay gën a yaatoo xam nga am nañ ci jot a gis yuy wane ne nuyoo bi euh, góor nuyu jigéen ak jigéen nuyu góor bu dee ne amina fitna yooyu yëpp mën naa nekk wala mbooloo ndax yeneen ay mbooloo ñee mbooloom góor bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd bii passé mbooloom góor ñoo doon nuyu benn mère hmm? bii ab jigéen moo ñëw di nuyu yeneen saa saa muy Ummu Haani koo xam ne du du kooj armalam du armalam voilà loolu laa doon wax naan boo fi jàppee armal ala xam nga Ummu Haani ak yeneen saa saa bokkuñ deret ah? du wax naa la sànq ne euh, seen seen ñaari papa yi ñoo bokk ndey ak baay ah? Abdallah ak Abu Talib du ñoo bokk ndey ak baay kii jur yoneen saa salaam kii jur ummu haani te pourtant du ko armaalam loolu laa doon wax ajnabiya bul dégg ajnabiya rek nga naan ab étranger ab tubaab la boo xam ne man wolof laa muy tubaab déedéet wala man may séeréer muy mànjat jóge Guinée Bissau wala nangam ma ne dara wala Casamance ma ne loolu du dara nga naan ma waaye man ngeen sa doomu bàjjen sa doomu bàjjen étranger la ci yow ci côté boobu ci wàllu sëy voilà ndax man nga koo denc sa doomu nijaay pare kon loolu gisoon nañu ko moo tax ummu haani nii